ma wardaahuma mu ne yooyu yépp imaam al Buxaari soloo leen ci sanad yoo xam ne fii kitaabi raf'il ni ci téere boo xam ne ci yëkkati loxo la ko bind la ko def bi asaaniida ci ay sanad yoo xam ne càllale yoo xam ne saxiixa yu wér la summa qaala fii aaxiriha kon du adabul mufrada ah. summa ginnaaw gi qaala mu wax fii aaxiriha te tamit bokkul ak téere bële bokkul ak mi mu def comme euh, raf'ul aydi ci ci saxiix bi non buntu boobu déedéet ci parce que ci kitaabu da'awaat dafa def moom imaam Buxaari baabu raf'il aydi fi du'a loolu nag du du téere bii de non lii beneen téere la mu ne summa qaala parce que lii la parce que boo demee foofu doo fa fekk wax ji arabul mufrad bii doo fekk wax ji mu ne summa qaala ginnaaw gi mu ne amaana mu nekk ci raf'ul aydi fi sa fi euh, kitaabu raf'ul yadayni fi salaa mais boobu ci julli la woon léegi mu ne imaam bi mu solowee yii nii mu ne haadihi al ahaadiisu saxiixatun xadiis yu wér lañu an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ah yu wér nañ jaratul laaj jaratul seet jaratul baax loo amiirul mu'miniina waaw <laughs> ah, mooy rafi'u liwaa ahlil hadith allahu akbar taajul ulama yi mooy taajul ulama taajul muhaddisiin ah waaw koron bi moo ko yor de allahu akbar mu ne xadiis yi yu wér lañu an rasuulillahi tukkee ci ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabihi ak saxaabaami radiyallahu anhu wa fil masalati mu ne nag masala yi gis nga masalaam yëkkati loxo ci ñaan ni mais am na ci ahadithun kathira am na yeneen a ah hadith yu bari yu wuteeg yi ma tudd yu wuteeg yi ma tudd ah. waaye wa fii ma dhakartuhu kant yii nag ma tudd nii nii mooy à partir sayyidatu yi ne moom foofu daa partir de foofu ba fin bi sayyidatu Aisha bi innama ana bashar ba fin bi yooyu tudd na leen mu ne nag li ma ci jot a tudd nii kifaaya doy na waaw wal maqsuudu mu ne liñ ci jublu ci indi leen an ya'lama mu xam anna man daa nit ku nekk xam ak ki nga xam ne day wootewu tamit këne xasral mawaadi mawaadi allati waradat al ahadith bi rafin fiiha képp koo xam ne mu ne li ma ci jublu yi dama koo indi man imaamul Buxaari ngir mu xam an yàlla ma an na mani daa képp nit ku nekk xam yow taalibe bi nga xam ne képp koo xam ne day wootewu këne bërëb yi nga xam ne moom lañuy yëkkati ñaan hein ci hadis yi dañ koo tënk ah kene ci ci bërëb yooyu kese lañ ko war a def mooy fi fi mooy fi rot moo xam nga doon naa la ko wax ci début ba naan la am na ñoo xam ne loolu lañ ko jàppe ne daal fi yonente bi alei satu salaam hadis yi ñu gis mu yëkkati fa loxo foofu rek la ñuy yëkkati léegi yi ci des kenn du fa yëkkati mu ne lool nag la ne nag affaire bi nag loolu laa bëgg nga xam ne képp ku wootewu wax jooju kon na manit daa képp ku wootewu ah anna xasral mawaa'i kene tënk bërëb yi ko y allati yi nga xam ne waradat rot na alxadiisu xadiis yi bir rafin ci yëkkati fiiha keneen loolu de mooy day tënk foofu rek lañ ko war a def lañ mën a yëkkatee loxo fa huwa xaalitun kooku da aji njuumte la njuumte koo xam ne faaxisan gu metti xalatam faaxisan vraiment dafa def def la yàlla nag taala mi nga xam ne moo gën a kawe alam mooy nag ki nga xam ne xam mooy ki gin a xam dëgg-dëgg mooy kon mbir yi leer hein léegi li ci des dañ koy àggale léegi euh, incha allah léegi dañ koy àggale parce que masala yi léegi dañuy gis li imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax après après dalil yi nga xam ne indi na leen xadis yi médité feeñul fii après ñu gis loo xam ne benn xadis boo xam ne mën naa indi def def la ci ci gaa yi ci wax ji imaamul Buxaari yi wax rahmatullah alayhi après ñu door koo gis incha allah ñu gis ko léegi euh, dañoo war a génn léegi nii waaye du yàgg dañuy ñëwaat incha allah pour àggale ko wallahu taala alam alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du fi ñu yemoon kon kon waxu imaam al Buxaari <laughs> rahmatullah loolu la wax euh, ginnaaw bi ba ndeel yi Euh, léegi euh, ñu xool kon liñ la doon wax sànq mooy imaam al-Hafiz ibn Hajar bi muy shara baabu raf' al-aydi fi du'a ci saxiix imaamul Buxaari ci Fathul yi indi na moom presque li imaam an-Nawawi indi mais am na yu mu indi yoo xam ne moom indiwu ko ndax dane xoolal li wax ni ko ubbee ah, fa inna fi axaadiis fiihi axaadiisun kasiira afradaha almunziriyu fi juz'in sarada minha an-nawawiyu fi al-adkaar wa fi sharh al-muhazzab jumla wa aqada laha al-buxaari aydan fi fi al-adab al-mufrad baaban dakara fiiha xadiis après mu continue imaam alxaafis ibn xajar mu ne fa inna fii nekk na ci xadiis yi nga xam ne day wax ci di ñaan di yëkkati loxo axaadiisun kasiira xadiis yoo xam ne yu baree baree bari la waaw afradaha almundiri yu fii juz'in mu ne imaam almundiri daal dina leen def boole leen xadiis yi wax ci loolu ci benn as téere boo xamante ne nii mooy juz'u mooy loo xam ne boroom xam-xam bi da koy bind jël xadiis yi wax ci benn buntu kese mu bind mu jënd leen foofu xadiis mu recensé lim ci am lépp li nga xam ne moom la peeg yépp waaw dal di koy indi lool loolu lañ naan juz'u waaw mu ne ci yooyu sarada minha an-Nawawi fil adkaar imaam an-Nawawi am nañ ci tudd ci kitaabul adkaar waaw téere bu am solo boobu te wax ci wàllu ñaan yeeg si kar façon mooy tudd yàlla yi ak ñaan yi nga xam ne ñoo sax rot ci sunna ak yooyu raxmatullaahi aley mu ne wa fi sharxil muhaddabi jumla indi na ci tamit am na yu gisite ci sharxul muhaddab di al majmuu comme ni ñu ko gise léegi lenn luñ ci indi mu ne wa aqada al buxaari aydan fi al al mufradi baaban dakara fiihi xadiis mu ne imaam al yi tamit ci al adabul mufrad loolu waxoon nañ la ko sànq di sànq recensé nañu ci lam fa def ci baabu raf'il aydi fi du'a bu ndax bunt bi mu tuddee noonu ci adabul mufrad même texte tey même ni mu ko ni mu ko ni mu ko baab bi ni mu ko baw wabaa noonu hein c'est la c'est pareil baabu raf'il aydi fi du'a ci saxiix bi it noonu la ko tuddee ci kitaabu da'awaat baabu raf'il aydi fi du'a waaye wax naa la xadiis yi ne fii ci adabul mufrad ak yi nekk ci euh, saxiix bi bokkuñ parce que saxiix bi benn xadiis kese la fa yeneen yi indi na ay xadiis lañ yoo xam dafa indi ñaari xadiis yoo xamante ne nii euh, mu'allaq la te tuddoon nañ ko jotaay bee weesu bi mu ne. wa qaala abu muusa al-ash'ari da'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma rafa'a yadayhi wa ra'aytu bayaada ibtayhi muy xadiis sayna abu muusa al-ash'ari bi nga xam ne muttafaqun alayhi moom ci boppam imaamul buxaari soloo na ko ci kitaabul maghaazi mu ne yenent bi ci gazaatu awtaas baabu gazaati awtaas mu ne xadiis boobu la ci ndibu sayna abu muusa al-ash'ari mu ne gis yenent bi alayhi salaam ñaan na yëkkati ñaari loxoom yi ba may gis weexaayu poqataanam yi mu ne wa qaala ibnu umara beneen taaliq yi yépp wér wa qaala moom nañ la imaamul Buxaari yi bu defee taaliq ne qaala mooy wér na wa qaala mu ne ibnu Umar Abdallah ibnu Umar radiyallahu anhu rafa'a an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yadayhi wa qaala allahumma inni abra'u ilayka mimma sana'a Xaalid lii imaamul Buxaari soloo na ko ci kitaabul maghaazi baabu fi mu def ci sariyatu Xaalid ila bani Jaziima voilà sariya bi demoon ci waa banu jazima allahuma mu ne moom seydna abdullah ibn umar mu ne rafaa annabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadayhi yonent mi alayhi salaam yëkkati na ñaari loxo mi wa qaala mu ne allahuma ya buur yàlla inni man abra'u maa ngi deñ maa ngi deñ ilayka mimma sanaa xaalid maa ngi ñëw ci yow bi wanee sama denc li xaalid ibn walid def waaw léegi loolu la ñaari mu'allaq yooyu après nag mu di benn xadis boo xam ne dane qaala abu abdillah wa qaala al-uwaysiyu qaala xaddatani muhammad bn jaafar an yaxya bn said wa sharik samica anasan an annabi sallallahu alayhi wa sallam rafaca yadayhi xatta raaytu bayaada ibtayhi loolu la indi ci saxiix bi alors que bu dee ci adabul mufrad foofu gis nga waxal nañ la xadiis yoo xam ne ñoo pëyi foofu kon imaam alxaafid bn xajar bu nee ne wa aqada lahu laha albuxaariyu aydan fi al adabi almufradi baaban zakara fii ci def na ci bunt boo xam ne ci adabul mufrad ci bunt yëkkati loxo ci ñaan boo xam ne indi na ci xadis mu commencé nag gilim xadis sayna Abu Hurayra mooy bu wa Tufayl ibn Amr bi radiyallahu anhu loolu gisoon nañ ko am ñu naan waa Daws di dañoo mooy yàlla ñaanal yàlla seen kaw waay waaw loolu gis nañ ko sànq te mu ngi saxiixayni ak xadis sayna Jaabir bi di wax tamit sayna Tufayl ba léegi moom cité noonu imaam al ak xadiis sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha in allahumma innama ana bashar mu indiwaat teg ci quatrième xadiis bi mu indi e, mooy bi muy ne yeneen ci maaley saatu salaam da doon ñaan yad'u li Usmaana di ñaanal Seydina Usmaan radiyallahu anhu léegi nag imaam alxaafis nag lii la ci yokk mu ne wali Muslim min xadiisi Abdirahmaan ibn Samura fi qissati al-kusuuf fantahaytu ila an-nabi wa huwa raafi'un yadayhi yadu mu ne imaam alxaafis bokk na ci eh, eh, dalil yi wane ne eh, ñaan di yëkkati loxo loolu dafa nekk li nga xamante ne sunnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam te gis li ëpp solo mooy jàppal li imaam al al al al amirul mu'minin di imaam al Buxaari li mu tëje sànk loolu moom moom <laughs> waaw naa am na ñoo xam ne axe bi lañ def waaw ne fi mu rot lañ koy defe léegi nag yeneen yi den du ko def waaw ci ñëw daal ci sunna des na ko ci def mais yeneen yi nga xam ne gisuñ ci xadiis boo xam naan yeneen ci malay saa saam def na ko loolu deesut ko def loolu nag loolu nag mooy li nga xam ne mooy mbiri du noonu voilà comme li mu wax moom imaam al Buxaari rahmatullahi yi kon ñu ngi woon fan imaam al Xaafiz ibn Hajar rahmatullahi kon moom lan la yokk mu ne wali muslim mu ne mu ngi jële ci seydina imaamu muslim ibnul xajjaaj imaam muslim ibnul xajjaaj min xadiis abdirahmaan ibnu samura ci xadiis seydina abdallah ibnu samura hmm? abdallah ibnu samura mu ne muy nettali radiyallahu anhu fii qissatil kusuuf ci jant gi ñu jàpp woon jant bi ah jàpp jant bi éclipse mu ne fantahaytu ila nabi moom muy nettali mu ne man Abdurrahman ibn Samura radiyallahu ma dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam fekk ko huwa rafi'un yadayhi yad'u mu ngi yëkkati loxoom yi di ñaan nga ne bee bii salaatul kusuuf la quoi mu ne la may nañ la boobu mu ne wa fi xadiisi Aisha radiyallahu anha fil kusuufi tamit ci jàpp jant mu ne aydan thumma rafa'a yadayhi yadum ginnaaw gi mu yëkkati ay loxoom di ñaan mu ne wa fi xadiisiha indahu hmm, fi du'a'ihi loolu gisoon nañ ko mooy ba mu génn ba mu dem sayyidatu Aisha jóg di ko topp waaw gisoon nañ tamit loolu eh, mu ndi na xadiis sayna Abu Hurayra bi eh, ak mu ne min xadiisi Abi Xumayd mu ci xadiis Abu Xumayd tamit ibnu Lutabiya eh, mu ne summa rafa'a ginnaaw gi xadiis boobu summa ginnaaw gi rafa'a mu yëgati yadayhi ñaari loxo mi xatta ra'aytu ba ni may gise afra taybatayhi mooy weexaayu li nga xam ne mooy fuqataan yi yaquulu mu naan allahumma hal ballaghtu yeneen mi aleyhi saa salaam yee sama boroom ndax jotalewu ma waaw mu ne wa min xadiisi abdillah alxaafiz ibn xajar ci alfath yoo xam ne yii mooy yi ñu gisul yi ñu gisoon dañuy tudd noonu dem mu ne wa min xadiisi abdillah mooy dalil dañoo baree baree bare moo tax mutawaatir la mutawaatir la waaw raf'ul aydi fi fi fi fi du'a loolu mutawaatir la waaw loolu bokk na moo tax boroom kii di ko wax euh, alfiya bi mu ne wa min xadiisi abdullah ibn amr bokk na it ci dalili xadiisi abdullah ibn amr radiyallahu ta'ala anhuma mu ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakara qawla ibrahima wa isa fa rafa'a yadayhi wa qaala allahumma ummati mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa tudd waxu seydina ibrahim ak seydina isa radiyallahu anhuma fa rafa'a yadayhi mu yëkkati ñaari loxoom yi wa qaala mu ne allahumma ee buur yàlla ummati daa ngi lay ñaan samaw xeet xeet mu ne wa fi xadiisi umara radiyallahu ta'ala anhu mooy yii nii kaa gis ñu ko mu ne wa fi xadiisi umara leneen luy wone mooy xadiis seydina umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu lan moo fa xew foofu mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida nazala alayhi alwahyu yusma'u indahu wajhu kadawiyi nahl fa anzala allahu alayhi yawman thumma surriya anhu fastaqbala alqibla wa rafa'a yadayhi wa da'a mu ne alxadiisu axrajahu tirmidi wallafdu lahu walinnasaai walxaakim waaw wallafdu lahu mu ne seydina Umar radiyallahu anhu ba léegi dalil buy wane ne yëkkati loxo ci ñaan sunna yonent bi alayhi salaatu salaam la du lu ñuy tënk ci ay jataay lool mooy mooy cosaan bi sax ci ay ay bërëb mu ne Seydina Umar radiyallahu anhu dana yonent bi alayhi salaatu salaam muy nettali ne bu wahyu bi doon wàcc ci moom dangay ngay dégg hmm? boo ne woon fa kanamam da dégg comme comme yamb yi hmm? yamb yi ni seen mooy yamb yi riir moom ñuy def mooy noonu xam nga gisoon nañ façon wax yooyu gisoon nañ ko ca début ba waaw mu ne noonu la doon def fa anzala mooy des fois pas tout le temps mu ne fa anzala allahu yow yawman buur yàlla daal di wàcce ci moom mooy wax yu benn bés après ba nga xam ne ci la mbir yi dañ fastaqbala al qibla ba wax yu bi après euh, wanee gannaaw mooy mu jeex fastaqbala alqiblata mu jéglu mu jublu qibla bi moom alayhi salaatu wassalaam wa rafa'a yadayhi mu yëgati ñaari loxo bi wa daa mu daal di ñaan mu ne xadiis boobu axrajahu soloo na ko tirmidi mooy abu isa muhammad ibn mu ne wal lafdu lahu te expression yi moom la imaam at-tirmidi utilisé moom la solo mu ne wal nasaa'i wal xaakimi ñeel na imaam annasaayi abu abdirahman ahmad ibn shuaib annasaayi rahmatullahi alayhi walxaakim abu abdillah an-naysaabuuri dara mu ne ñoom it soloo nañ ko mu ne wa fi xadiis mooy soloo nañ comme xadiis seydina seydina imaam at-tirmidi bi mu wax nii bu seydina omar ibn al-xattaab di wane ba léegi kon ci masala ba mu ne wa fi xadiis usaama mu ne beneen dalil yi xadiisu Usaama seydina Usaama ibn Zayd al-Hibb ibn al-Hibb radiyallahu anhu maa mu ne kuntu radifa nabiyya sallal radifa an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafaatin fa rafa'a yadayhi yad'u waaw famaalat lahu naaqatuhu fa saqata xitaamuhaa fatanaawalahu bi yadihi wa huwa raafi'un al-yada al-uxraa mu ne axrajahu an-Nasaa'i bi sanadin jayyid imaam al-Haafiz ibn Hajar ba léegi luy wone ne yëkkati loxo ci ñaan loolu mooy cosaan loolu sunna yonent bi la alayhi salaatu wassalaam lu dul ci bërëb boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëkkati wu loxo waaw wala gis nañ mu def fa leneen lu wuteeg yëkkati loxo te da doon ñaan ñu xam ne kon fii noonu la ñuy def sinon cosaan bi moo yëkkati loxo ci fépp foo xam ne même bu fa dara amul ndax loolu mooy cosaan bi mais bu ñu gisee foofu yëkkatiwu fa mu def leneen ñu foofu lañ dul yëkkati voilà mu ne fi xadiis Usaama te xadiis sayna Usaama ibn Zayd mu ne kuntu radifa nabi sallallahu alayhi wa sallam bi Arafat mu ne dama ne woon ci ginnaaw mooy yonent bi alayhi salaatu wa salaam Arafat mooy ajam googu rek xam nga Seydina Usaama da ko supporté woon bokkoon na supporté woon na ko ci benn ci tranche bi mu waree moom alayhi salaatu salaam nee na dama ne woon ci ginnaawam mu supporté ma ci gëléem gi mu waroon nee na farafa yadayhi fële ca Arafat ah, parce que ak ah, lañ doon dem dañuy dem Muzdalifa Seydina Usaama julleeguñ timis nag mu naan ko assalaa yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko assalaatu ah, amaamak ne ko julli mu sa ca kanam mooy dañuy boole timis duñ ko julli Arafat mais Muzdalifa voilà Muzdalifa dañ koy boole ak gée voilà moo taxoon mën na ko as-salaatu amaamak léegi nag bi mu nee Arafat nee na maa mu ngi ñaan maa ngi nekk ci ginnaawam mu supporté ma teg ma ci ginnaawam ci gëléem gi mu ngi ñaan moom alayhi salaatu wassalaam fa rafa'a yadayhi yad'u mu yëkkati ñaari loxoom yi di ñaan fa maalat moo tax nekk Arafat di yëkkati loxo loolu mooy sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam booy ñaan fa maalat lahu naaqatuhu fa saqata xitaamuha nee na euh, léegi euh, euh, naaga gi muy gëléem gu jigéen gi daldi daldi daldi daldi xaw a basculer benn boor mooy xaw ko puus benn boor waaw jéng benn boor ba li nga xam ne fa saqata mu daldi rot xitaamuha goj gi waaw goj gi laxaab gi mooy daal di rot koy takkee ci gémmiñ gi fatanaa wala hu bi yadihi yonent mi bi muy wadd nag mu daal kii mooy jottande ak beneen loxoom bi ngir ngir jël ko ngir capter ko xëccaat ko wa huwa ta moom rafi'un al yad bi muy def lool ci loxo bële beneen loxo bi moom dindiwu ko mu ngi ko yëkkati ba léegi di ñaan waaw ndax bee am na lu ko préoccupé parce que lii wa ngi wadd mu koy for waaye beneen loxo bi dañul di ko téye noonu moo tax nit boo toogee ñuy ñaan sa beneen loxo bi préoccupé wu ci leneen wala am lu wadd nga koy for doo jël beneen loxo yëpp nga nga wàcce doo yëpp da bàyyi benn bi ci kaw yëkkati beneen bi nga def ci li nga war a for voilà loolu mooy sunna dama xaddasa seydina usaama huna comme ni ko seydina usaama leerale fi léegi nag hein <laughs> mu ne axrajahu an-Nasaa'i lii de imaam an-Nasaa'i raxmatullaahi alayhi a ah, moo ko solo wa sanaduhu jayyid ah këne moo ko solo te sanadam bu baax la léegi mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar beneen beneen beneen beneen tegtal noo bii waxoon nañ ko mooy inna inna allaha xayyun karimun yastaxyi min cabdihi ida rafaca yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran xaaibatayn loolu gisoon nañu kon kon nag ci gàttal dalil yaa ngoog kon buñ xamee lii fal natamassak bi hadhihi sunna nañ leen jàpp ci sunna sii te di ko appliquer li wajhillah waaw mooy lii mooy sunna képp koo xam ne yow leneen nga jàppoon ah mbir yaa ngi de mbir yaa ngi nii te waxu imaam al Buxaari bi dégluwaat ko parce que fii ma fiihi min al fawaa'id ah déglu kan moo ko doon toxal ci moom imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi ci sharhul muhaddab al al majmu mu ne lii ma fi indi fii ah ah xadiis yi nii saxiixa imaam al Buxaari indi na ko ci kitaabu raf'ul yadayni bi asaaniid saxiixa thumma qaala déglu haadihi fi aaxirihaa ca njëlbeen ba dégluwaat ko. mu ne imaam al Buxaari haadihi al ahaadiisu saxiixatun an rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam wa ashaabihi wa fil mas'alati ahaadiisun kasiiratun xayru maa dakartuhu wa fii maa dakartuhu kifaayatun wal maqsuudu an yu'lama wala an ya'lama wala an yu'lama anna man idda'a hasra al mawaadi'i allati waradatil ahadiisu bi raf'i fiihaa fa huwa xaalitun xalatan faaxishan wallahu ta'ala a'lam mu ne gis nga xadiis yi mën a tuddal fii saxiixa dañoo wér kën an rasulillahi jóge ñu di tukkee ci yonent bi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabi ak saxaaba bi radiyallahu anhu wa fil mas'alati nekk na ci mas'alaam yëkkati loxo ci ñaan ahadiisun kasiiratun xayru ma zakar yeneen xadiis yu bari yu wuteeg yi ma tudd waaye nag wa fii ma zakartu yi ma tudd nii nag kifaaya doy na nekk na ci li ma tudd doy nag pour képp koo xam ne dëgg ngay seet waaw nga bañ a nekk koo xam ne yow benn extrémiste nga boo xam ne yow boo xasee jàpp leen dara même ku lu wan preuve doo ko faale loolu nag moom xabiix loolu bon la voilà léegi nag kon mooy bu dee dëgg la tax a jóg dëgg ngi kon wa fii ma zakartuhu ci li ma tudd nii kifaaya doy wal maqsuudu mu ne l'objectif li nga xam ne mooy mooy maraam bi de moom lañ ci jublu ci lii ta mooy jublu suñu jublu waaye ci indi xadiis yi an yu'lama ñu xam an na manit daa képp ku woote xasral mawaadi' tënk bërëb yi nga xam ne allati waradatil ahadis yi hadis yi rot bi rafin ci yëkkati fiihaa mais foofu rek lañuy yëkkati loxo booy ñaan ci yu hadis yi rot kese fa huwa xaalitun kook kook dafa juum juum gu rëy waaw kook dafa def def la juum ju xalatan faaxishan gu ñaaw gu ñàng waaw yàlla ta'ala mu kawe alam moo ci gën a xam kon gis nga mu ngi noonu léegi nag ma ne la nag <laughs> am na lu ma la doon wax sànk mooy xadiis dafa imaam abu daawud imaam muslim imaam Abu Daawud imaam Muslim imaamu Abu Daawuda as na ko noonu imaam an-Nasaa'i borom musaan masaanid yi it daal dinañu koy solo waaw eh, parce que kii eh, ki ki walla baax na noonu <laughs> baax na noonu da dañ ne dañu solo. Hmm? ak ak seen sëriñaa ñoom ñaar imaam muslim ak imaam abu daawud imaamu ahmad rahmatullah alayhi imaam muslim xoola muslim bi imaamu muslim ibn muslim ibn al-hajjaj al-qushayri rahmatullah alayhi mu wa haddathana abu bakr ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba sëriñam bu mag bopp qaala mu ne xaddatana abdullah ibn idris moo ñu mu ne nettali nañu abdullah ibn idris an xusayn mu jële ci xusayn an umaarata ibn ruwayba umaarata ibn ruwayba mii saxaaba la woon radiyallahu anhu annahu qaala qaala dane qaala mu ne raa bishran bishran na marwan ala al minbari dama gis bishran na marwan déglul bu baax hadis bi ah bu baax dafa gis Bishr ibn Marwan ibn Marwan nag Bishr ibn Mar eh, ibn Marwan la woon fële ca Basra waaw mooy Marwan ibn al-Hakam Marwan ibn al-Hakam mi gisoon keroog mook Maxrama mook eh, kii alhamdulilah doomi Maxrama bi hmm? doomi Maxrama bi tomba fàtte turam al Miswar ibn Maxrama voilà miñ gisoon ñu doon nettali keroog ci xadiis bi naan Sahih Imaam Buxaari rahmatullah alayhi Marwan ibn al-Hakam l'ancien gouverneur de Médine te ne woon xalifa moo ubbi woon l'ère des Marwanides ci Omeyyades yi moom moo jur kii waaw muy Bishr ibn Marwan ibn al-Hakam ibn al-As ibn Umayya ni Abdi Manaf al-Qurashi moom nag dama ne woon gouverneur la woon bi l'an soixante onze dafa ne woon gouverneur Kufa ginnaaw ba ñu faatee Mus'ab ibn Zubayr léegi nag moom ñu jox ko dañ ko dafa ne woon gouverneur Kufa ñu dollil ko ci Basra waaw l'an soixante treize léegi parce que bon Basra après ka ne woon dañ ko dañ koo dégradé woon bi ñu ko dégradé nag daal dafay teg Bishr mii léegi nag euh, léegi nag Bishr doon jiite ci kaw min bar bi ah Umaara woy ba saxaaba bi radiyallahu anhu daal di koy gis lan la Bishr doon def alal minbari ci kaw bar bi àjjuma muy jiite di di xutba bay ba agsi ci ñaan rafi'an yadayhi yëkkati loxoom yi di ñaan waaw taxaw ci kaw bar bi xutba ba pare di ñaan yëkkati loxo waaw tàllal loxo yi di ñaan bi ko bi ko bi ko Umar ibn Ruwayba radiyallahu anhu mu ne qabbaha Allahu haatayni al-yadayni laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi ma yazidu ala an yaqula bi yadihi hakadha wa ashara bi isbi'ihi bi isba'ihi al-musabbiha léegi <laughs> bi mu gisee Bishr ibn Marwan di yëkkati loxo yi di di do di loxo yi di ñaan tàllal loxo yi di ñaan ci kaw minbar bi te mooy imaam bi doon xutba mu gis mu ne mais qabbaha Allahu hataynil yadayni yal na yàlla toskareel ñaari loxo yii rek waaw mooy daa ñaan ci kawam ci la fait que kii lii mu def comme tabbat yadaa waaw comme loolu ndax lan lan moo tax mu ñaanoon ko ndax wute gi nga ñaan yàlla ci kawam mooy wute gi mu wuteeg sunnaa yonent ma lay saar-saar nga yow sànq yaa fi ne sànq ba léegi xadiis yi fi indi yépp ma ay yëkkati loxo ci ñaan kii gis lii naan tabban kii xabbaxallaahu nga naan ko waaw li tax mu wax ko di ko dafa wuteeg sunna yonente mi alei satu salam yow sànq sunna yonente mi alei satu salam loxo ci ñaan man na la déet tee nga maa bañ a déglu nga bu baax li ma wax est-ce dama ne la cosaan bi mooy te loolu mooy sunnaa yonent mi alei satu salaam mooy yëgati loxo ci ñaan ba mu des excepté ba mu des bërëb yi nga xam ne yonent mi alei satu salaam dafa ñaan yëkkatiwul loxo yi def leneen loolu mooy exception bi mooy du du juutal règle bi comme ñu ko ñene ñenn ñi di defee mooy ne kon li ñuy def dañuy recenser comme l'imam al-Bukhari yoon doon doon dàq léegi ne képp ku woote loolu kooku xalata xalatan faahisha kooku dafa juum juum te bu rëy mooy mooy mooy wëlbati googu googu lañ la wax mooy le fait yow nga ne léegi kon fu fu fu mu rot ci sunna foofu la ñuy yëkkati loxo fu mu rotul kenn du fa yëkkati loxo ba ku ko def ñu la yow waroo fa yëkkati loxo loolu la la imaam al-Bukhari rahmatullah ak ñoom ñii ñépp ah ñoom imaam an-Nawawi yooyu loolu tax ñu di ko ñoom imaam al-Hafiz ibn Hajar rahmatullah alayhim pour wax la ne mbir mi nag du loolu mbir mi mooy dafa yonent ma alayhi salaatu salaam bërëb yi mu yëkkati loxo di ñaan dafa baree baree bari kon loolu dañuy xam ne mooy cosaan ci ñaan yëkkati loxoom te li gën a kii mooy wa zakara hadith sayna Abu Hurayra inda Muslim wa imam Muslim rahmatullah alayhi wa zakara ar-rajula ash'atha aghbara ha yaqulu ya rab ya rab mooy mu yëkkati loxo yi waaw yamuddu yadayhi ya rab ya rab wa mad'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu li dhalik mooy le fait que ñaan général mu wax ne yëkkati loxo waaw waaye poussière woon tu tukki poussière pënd yëkkati loxo yi di ñaan kon loolu mooy général ci ñaan mooy yëkkati loxo léegi nag fépp foo xam ne dañoo gis yonent na fa te yëkkatiwul loxo loolu mooy exception yi bu loolu amul mooy dañ koy dañuy yëkkati loxo ci lépp voilà c'est ça mbir mi foofu yow faut li ma la wax mooy fu yonent na la saa salaam ñaane deful loolu ñu gis mu def leneen bu boobaa. loola la ñuy def mais burul ne gisuñ mu def yeneen bërëb yi nga xam ne solowuñ ci moom ba muy ñaan yi la defoon loolu mooy bërëb yooyu dañuy yëkkati loxo ci ñaan voilà léegi kon est-ce que léegi leer na kon kii bu ne buñ la nee li tax mu ne xabbaha allahu hataynil yadayni li tax mu ñaanal koñ waaye su boo xun ma la ñaari loxo yii rek mooy ñaan yàlla ci kawam mooy la fait que mu wuteeg sunnaay yonent mi alayhi salaatu salaam ndax lan moo tax mu andi gis nga waroom xam-xam doo ñëw rek de lii nii baaxul te doo andi dalil bi ndax boo ko andiwul am na ñoo xam ne boo leen nee baaxul kese doy na leen am na ñoo xam ne nag baaxul kese doyu leen il faut nga indi fan nga ko teg te loolu daa war a nekk li nga xam ne mooy cosaan ci boroom xam-xam mooy nekk li nga xam ne mooy habitude muy indi dalil yi. ci fi nga xam ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam mooy waxu alquran voilà mu ne xoolal lan moo tax kon saxaaba bi radiyallahu anhu Umar ibn Ruwayba ñemee wax lii li ñaan yàlla koo xam ne ab gouverneur la am njiit mu ne ndax laqad ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa yaziidu an yaquula bi yadihi hakada wa ashaara bi isba'ihi al ah nee na ndax man laqad ra'aytu dëgg dëgg man Umaara gis naa yonent mi aleyhi salaam mooy ci minbar bi muy muy xutba ba agsi ci ñaan fin bi di ñaan gis naa ko ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam maa yazidu ala an yaqul yokkul mu def yaqul fii du mu wax de mooy def buñ nee qaala bi yadihi mooy def def lay wan mu def lan bi yadihi ci loxoom nii wa ashaara lan la di hakaza nii loolu mooy lan mu ne wa ashaara bi isba'ihi al-musabbiha mooy bi muy sàbbaale baaraam bi ngay sàbbaale booy julli bi ngay sàbbaale boo toogee di taaya boobu rek la yëkkati yëkkati ko ci asamaan si di ñaan waaw noonu rek la yëkkati di ñaan bi muy ñaan loolu parce que loolu mooy na ci ci ci ki nga xam ne mooy xutba loolu mooy sunna mooy moo tax xutbakat boo gis mu taxaw ci kaw minbar bi di yëkkati di ñaan mooy kooku dese naa xam sunna <laughs> parce que lii mooy sunna si même bu dee ne am na ci fuqaha yu ñoo xam ne dañ naan non non loolu mën naa nekk parce que Yonent mi sallallahu alayhi wa def na ko comme l'imam An-Nawawi wax rahmatullah alayhi euh, ci sarxul minhaj sarxu saxiixu imaamu Muslim ibn yi moom temps yi moom dañu nekk ci imaamu An-Nawawi wallahi nekk nañ ci ku a nekk <laughs> Allah <laughs> di di di di entre al minhaj ak lan al majmu' <laughs> euh, al bon al al al al al azkar tudduñu ko yenn xadiis yaa nga fa mais bon yiñ tudd fii doy na waaw indiwuñu ko quoi xa xoola imaam an mu ne fii bi muy sarah xadiis bi ci lu gàtt dem waxoon naa la moom moom moom sarah say muslim bi moom vraiment ay annotation la mu ne fii anna sunnata an laa yarfa al yada fil xutbati wa huwa qawlu Maalik wa asxaabuna wa gayruhum rahmatullah alayhi mu ne xadiis bii nii bu Seydina Umar ibn Ruwayba bi radiyallahu anhu dañ ci jànge que ne sunna kon ci ki nga xam ne mooy kiy xutba toog ci taxaw ci minbar bi mooy an laa yarfa'al yada fil xutba mooy li ñuy xamee ñaan cosaan bi mooy di yëkkati loxo di ñaan bu dee nag ci xutba kenn bu ci yëkkati loxo mooy ki nga xam ne mooy imaam bi bu nekkee ci kaw minbar bi du yëkkati ay loxoom di ñaan voilà pourquoi parce que yonent bi aleyhi salaatu salaam mi nga xam ne moom la roy foofu lii lañ ko gis mu def mooy baaraam bi la yëkkati bi muy sàbbaale moom la yëkkati ci kaw di ñaan voilà mu ne te lii nag kënee lii sunna mooy kii kii nga xam ne mooy jiite di xutba kii xutba du du yëkkati li nga xam ne mooy baaraam bo kiy xutba mais pas kiy jiite parce que am na benn masala ngeen may ma mooy est-ce que euh, nit àjjuma mën naa jot benn waaye xutba ba pare mais moom jiitewul keneen a jiite dañ naan lool moom du sunna loolu du sunnaay yonent bi alayhi salaam du sunnaay saxaaba yi radiyallahu anhu ki doon xutba mooy julli sauf que léegi nag mu des question bi ci tegu aca aca ca tontu léegi léegi kon mooy du gaay julli gaay du baax nan la non julli ji dina baax insha allah julli ji dina baax mais sauf que mooy ni ko defee noonu comme ñu ne waa ji bon imam bi mënula xutba <laughs> pour x x raison <laughs> ñu ne non imam bi mënula xutba ah. léegi dañuy ut koo xam ne moom xatib la waaw koo xam ne moom vraiment c'est un vrai xatib moom xam na règle xutba yi man na discours def discours wax nit ñi def benn sermon kook man na ko ñu ne ay ca kon léegi waa ji def mu ne nga ne kon bon ñu ne kon ni ñuy def bon yow imam comme que mënoo xutba léegi waa ji mooy xutba après yow nga jiite léegi waa ji xutba ba wàcc in uri illa al islah ma sada'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib pare waaw ñaanal gaa yi ba pare après mu wàcc imaam bi dem taxaw jiite mooy loolu moom du sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam mais nag du ñu àgg ci ne julli gaa yi baaxul parce que xutba xutba bi am na te julli ji am na mooy manuñ ne lii gaa yi julli wuñu mooy jiite na leen julli na leen julli nañu julli gi wér na mais loolu nag du na mooy bu ko kenn def nag naan bon yow comme que nee nga baax na daal saa yi waaw na man du dooy loolu du man maa baax na dafa baax <laughs> mooy ne julli ji lañ la wax yàqul mais kooku xaalafa sunna te nag laysa fi xilaafi sunnati xayr waaw wuteeg sunna moom yiw bi ci nekk mooy nag sauf que mu ngi mel ni li yonent bi salaam di di doon doon doon doon doon jàppe ni mu doon jàppe ku jàppewul noonu mënuñu ne waa ji jàppam baaxul te mu raxas yi yi nga xam ne ñooy farata mais defewu ko ni ko yeneen ma lay saaf saaf noonu defe mooy kooku moom xaalafa sunna li gën te li gën a mat te lool mooy li mooy li nga xam ne mooy li ràññeeku jullit bu ne noonu nga war a def mooy xam yonent ma lay saaf saaf jaamu yàlla gone naka la ko doon defe ma koy defe noonu mais nag bu dee ne jàpp nag ah raxas na xar kanam gi yépp tooy na fi mu war a raxas yépp raxas na ko raxas na loxo yi jóge ca baaraamu loxo ya ba ci conc wi mu lépp tooy tamimul maa yi tooy na def na yooyu yëpp masaa bopp bi yooyu raxas tànk yi kooku nañ ko ne yow sa jàpp baaxul mooy jàppam baax na waaye nag giloon naa façon win bi ni koy defe loolu moo tax dafa am solo voilà léegi kon moo tax kooku masala boobu dañ naan gaay seen àjjuma baax na waaye nag lool bu ñu ko defati quoi waaw bu dee da na a daloon benn bés wala mu nekk loo xam ne ñàkk pexe la bu dee ñàkk pexe moom loolu moom moom amul benn ngaañ mooy waa ji dafa xutba ba pare <coughs> mu am ngànt pour mën a jiite waaw par exemple mu am coup xaw ma coup de fatigue après bi dafa pare rek bi muy bi muy wàcc rek daal di daanu noonu gars yi jàppoo ko yóbbu lool duñ ne léegi àjjuma ji tas na non dañ kenn nay jiite te bu boobaa julli ji baax na wallahu ta'ala alam imaam an-Nawawi kon rahmatullah alayhi mu ne ñun mu ne lii sunna mooy ne kon imaam bi bu nee ci kaw minbar bi du yëkkati ay loxo te loolu wa huwa qawlu Maalik mooy waxu imaamu Maalik ibn Anas al-Asbahi radiyallahu ta'ala anhu é eh, imaam Maalik imaamu daaril hijra radiyallahu anhu boroom ngir bi wa asxaabuna mu ne mooy suñu ngir ñun Shafi'iyya yi rahmatullah alayhi wa ghayruhum ak ñeneen ñu wuteeg ñoom mu ne waaye wa haka al qaadi an ba'd as salaf mu ne kanta al qaadi Iyaad <laughs> al qaadi Iyaad bu doon umda bu doon kële la bidaayatul mujtahid bu ne qaala al qaadi mooy kat mooy borom kële mooy borom téere bi imaam Ibn Rushd <laughs> waaw al qaadi <laughs> mais fii imaam an-Nawawi parce que imaam an-Nawawi sharah eh, eh, sharah sahih Muslim bi dafa sukkandiku lu bari ci hadith ci sharahu imaam eh, Qaadi Iyaad rahmatullah alayhi mu ne wa haka al-Qaadi kanta al-Qaadi Iyaad bi bu newoon Maroc waaw mu xabroo ma nga Maroc marocain la woon rahmatullah alayhi an ba'd salaf al mu sol nee na moom nettali na ci lenn ci salaf yi salafu saalih radiyallahu anhu wa ba'dil maliki ak lenn ci maliki yi ibaaxatu ko ne yëkkati loxo moom loolu dagan na la mooy imaam bi di jiite di ñëw bay ñaan ci bar bi yëkkati ñaari loxo loolu moom mooy di di xutba di xutba pas di jiite di xutba yëkkati ñaari loxo ci kaw minbar bi buy ñaan loolu moom lu dagan la mel ni dañ leen lu tax ñoom fi ñu sukkandikoo li anna ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ne rafa'a yadayhi fi xutbatil jumaa hina istasqa waaw ñu ne parce que yonent bi alayhi salaam yéen même bu dee Umaara wax na lële bien sûr loolu la gis mais loolu moom li gis la wax moo tax mu ne qabbaha Allahu haataynil yadayni mais quand même <laughs> Bishr lim defit du loolu sunna la waaw ñu ne leen mais yéen lenn ci salaf yi wala ak ak lenn ci maalikee yi yéen ñu wax lii fu ngeen ko teg ñu ne mais ndax yonent ma lay saaf saaf bi yëkkati na loxoom ci kaw minbar bi ajjuma fekk te yaw xadis boobu wax nga ko fi mooy xadis Seydina Anas bi bi bi kaw kaw bi ñuy naan halakatil maashiya ay waay suñu jur ji yàqu na waaye waay jur ji jur ji yàqu na de yonent saa salaam mooy boobu noonu te mu ñaanal bi muy ñaan Seydina Anas du na ne dafa yëkkati loxo. te da doon xutba waa ji ñëw wax ak moom loolu tamit ci lañuy xame ne am na masala masala masala xam nga kiy xutba amoo mooy bu bu imaam bi xutba kenn amul droit wax waaw même masul xasaa dañ koy tere mooy toog ci jàkka ji imaam bi xutba ngay ngay raay xeer yu ndaw yi ci ci suuf si nga toog di suuf si noonu di ko raay di ci teg sa loxo di raay noonu loolu nag dañ koo tere di ko laal loolu nag ci la kurus yi dugg ci la kurus yi dugg si parce que premièrement nga ne yow nag saa yi xaaral yow naka la fi kurus yi duggee ma ne la parce que dañoo niroo Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu bi ñuy gis tarjamaam te am na ci soxnaay kër yonent bi alayhi salaatu ñoo xam ne bu ñu doon ci nu mu tudd ngay Maymuna la woon bi yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw fekk ko muy muy. da daf ko fa bàyyi muy muy muy sikkar ñëwaat fekkaat ko fa muy sikkar te ay xeer lañ doon sikkar Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu dafa amoon ab saak boo xam ne ci la defaree xeer yu sew di ci sikkar def ko ci suufu lalam waaw kon bu dee ne xeer yooyu moom la yeneen ma lay sax sax da ne ku laal ay xeer kooku faqat laxaa waaw te la <laughs> kan am na am na ñoo xam ne Euh, ñoom bu ñuy tàmbale àjjuma euh, gis naa marocains yi dañ koy jàng am na benn mosquée moom doon kii Lyon it kooku it da ko doon def noddukat boobu bala woon xadiis boobu du noonu andi waaw an abi zinaadi an al-A'raj abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waaw yi nga xam ne moo doon wax ci loolu képp ku fi laxaa yow amoo julli yow mooy ku ku ku ku laal xeel mooy gaay xam nga ku laal xeel yi ñëw di di déraay xeer yeeg eh? di fo ci xeer yi di leen cof ak yooyu yow faxat la quoi <laughs> mooy yow da nga nekk di sa sa sa façon fo mu ndaw moomu loolu loolu warul waaw waaw di te képp ko def nag falaa jumaata lahu kooku amul jumaa mais amul jumaa mooy lan mooy kon waa ji dañ mooy day julli jiwaat dañ naan non non moom kenn du ko mbugal parce que amoon na amoon na possible kenn du ko teg bàkkaaru amoon nga possibilité dem jumaa demoo loolu da koy wàcc julli ji def na ko mais mooy yool gu mat ga nga xam ne moom lañuy jële ci kër respecte mbir yi ci waru àjjumaak li mu war lépp yool ba bu mat boobu moom loolu la dul am fala jumaata mooy du am jumaa bu witr boo xam ne bu mat la mais kenn du ko ne nag kon léegi damay julli tisbaar parce que yow laa jumaata lak kon mooy xam nga dañoo kon mooy masalaay kurus lañ doon ci kare ay xeer yonent ma waaw huwa faqat la si waaye yooyu laqad laxaa te waman laxaa falaa jumaata la moo yow sax àjjuma du mat moo tax yooyu bu imaam bi jëlee ñëwee course yéeg e, e, façon yooyu ñuy sikkare yu bees yooyu gaa yi kaj kaj kaj yépp ngay jël dugal sa poos waaw ne tekk di déglu imaam bi parce que malaaka yi agsi nañ ñu ngi foon ci bunt bi ba bu njëkk ku ñëw ñu enregistré la mu ngo bu imaam bi ñëwee ñu ñu lem kayit yi toog di déglu xutba bi est-ce yi dañu fa nekk di préoccupé wu di continuer di bind non imaam bi buy dugg si ñuy lem kayit yi jeex na waaw man raaxa fi saati ula fa ka annama qarraba badan ba ni muy waxee nen waaw ku dem teel a dem ca àjjuma ji ca julliwaayu kooku mu ngi mel ni ku jël gëléem daal di koy loj saraxa ko ci yoonu yàlla ngir yàllaay kese waaw amul dara lu ci rax kooku day mel moom waaye képp koo xam ne dafa ñëw ci deuxième heure bi fa kannama qarraba baqara comme ku ren nag daal di koy saraxa ngir li wajhillahi ta'ala mukhlisa sellal waaye ku ñëw ci beneen bi caption akran ainsi de suite dajaajak après ba nen nee nag bu imaam bi duggee malaaka yi newoon ci bunt yi dañuy tëj dañuy tëj kayit yi ñu doon enregistré toog di déglu xutba bi yow nag yow doo roy ci ñooñ ak yonent ma sa sa mi ne fa man masal man masal xasa faqad laxa nga yor sa kurus ci kocc koccal loolu da koy teg voilà voilà léegi kon ñii nag mooy masala bi ñu doon wax mooy euh, ki nga xam ne mooy ñi ñi ñuy jiite dañuy tere ñoom mooy dañ ñuy noppi ah mooy euh, waa ji nekk ci wet gi manul di wax ak ki ci des waaw moo tax ci xadiis boobu mu ne boo fi waxee sa mbokk ansi faqat laxa wax waaye ku ko wax loolu faqat laxaa waaw moom it dugg na ci laxaa ji te ku laxaa amoo juma mooy waa ji nekk sa wet sax di wax nga naan ko eh, noppil non danga koy def signe wala nga xool ko xool boo xam ne dina xam ne mooy noppil ngeen ko wax mooy mu noppi mais doo taxaw naan saa saay déglul yow boo waxee fu xat laxaa voilà waa jooju fu xat laxaa léegi nag mooy loolu man da nekk mooy diggante ñoom ñuy wax mais kenn man naa laaj ci biir ñi ñiy déglu xutba bi ñuy julli si mën nañu laaj imam bi dara voilà noonu nuñ koy xame mooy kaw kaw bi bi mu ñëwee taxaw ci bunt bi interpeller yonent bi aleyhi salaatu salaam te mu ngi xutba yonent bi aleyhi salaatu bu doon ne man na ko ne na ko waroo wax noppi voilà waaw te tamit bu dee ne imaam bi moo la interpeller tamit yow ci wala ci mbooloo mu interpeller kenn bu boobaa mën ngaa wax waaw kon Salim ibn Sulayk al nan la def dafa ñëw dugg si nara toog yeneen tubaab yi saaf ne ko julli nga ñaari rakk mu ne déedéet mu ne ko xóom farkan rakkan ni jógal nga julli ñaari rakk kon moom tontu na mooy bu la imaam adressé parole wala yow ngay wax ak moom mais yéen seen biir ngeen di wax loolu moo mën da ne moo tax kaw kaw bi ñëw léegi nag lenn ci maalikee yi nag ak lenn ci salaf yi ñoom dañ ne noo yëkkati loxo ci ñaan mën naa ne parce que yonent mi lay salaatu salaam xutba na àjjuma hein ab kaw kaw ñëw xadiisu Seydina Anas bu wér bi loolu tudd nga ko fi ah sax yi xëy non si. waaye yi ñëw wax yeneen ci ma ne saa sàmm ne ko halakatil maashiya waay waay suñu jur ji yàqu na alku nañu suñu lépp yàqu na ndax décor bi mu yeneen ci ma ne saa sàmm yëkkati loxoom di ñaan fan la newoon newoon ci kaw minbar ñu ne waaye kon loolu mën naa nekk ma léegi kon Seydina Umara ibn Ruwayba wax na dëgg loolu lu gis mais loolu tekkiwul ne loolu rek mën a nekk mën naa yëkkati loxoom baaraamam di ñaan mais mën naa tàllal loxoom di ñaan léegi nag imaam An-Nawawi kanta wax bu njëkk yi mooy ñoom imaam Malik ndax danoon wa qawlu Malik wa asxaabuna léegi wa ghayruhum léegi nag ñoom ñooñu yépp nag ñu Shafi'i yeeg imaam Malik Shafi'i yeeg ñeneen yi ñu tontu ne bi wa ajaabal awwaluuna bi anna hadha ar-raf'a kaana li 'aaridin eh yéen yëkkati bii nii bokk na fi yéen ñu ne ñu ne ñu ñu mujj wax nii non yéen xam ngeen ne loolu yëkkati boobu bokkul ak yëkkati bi ñuy wax yëkkati bee dafa am lu ko gaaraloon mooy xam nga keroog ñaan ndox taxul woon xutba bi jóg ñaan yàlla tawal ni mooy loolu lu leen gaaral la lu ko gaaral la moom sallallahu alayhi wasallam mooy da xutba di wax leneen kaw kaw bi taxaw jóge na taxaw ci bunt bi daal dina halakatil mashiya ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax li muy wax ngir mu ñaanu leen taw mu ngir nangu loolu ngir ñaanal ko loolu rek la ñu ne lu mel parce que loolu lu ko gaaral la waaye mbir mi du ci cosaan warul demee noonu ndax loolu la def mooy li Umar ibn Ruwayba def voilà léegi kon mooy imaam bi bu nee ci kaw minbar bi loolu lay def léegi nag am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne Euh, ñoom dañ ne lii nii day wane kon que ne yow ñu ngi njëkkoon indi seen dalil bële paase dañ ne woon non yëkkati loxo daal ci sis xaar kese lañ koy def ak yooyu lii day dëgëral seen mazhab waaw que kon affaire yi ñoo am dëgg parce que nent balay saar sam bi muy ñaan baaraam bi li liquen li naan la mais yow lii yow benn xadis nga gis bii te wax nañ nga ña wax ni dañ ne la ñoom mooy cosaan bi fo ba mu des foo xam ne yonent ma la saa saa dañ ko faa gis muy ñaan te yëkkatiwul loxo yi mu def leneen voilà léegi nag euh, <coughs> moo imaam at di toxal ci moom mu ne bi mu nettalee moom euh, nettali bi muy hadis bi imaam al-Bukhari soloowu bi muy koy tudd ci alfat mu ne euh, faqad xakal faqad xaka Tabari an ba'd as-salaf annahu axada bi zaahirihi wa qaala as-sunnatu anna ad-daa'i yushiiru bi usbu'in waahidin wala bi isba'in waahidin waahidatin ah mu ne imaam at-Tabari de nettali na ci lenn ci salaf yi que ne jële ci mooy ci biti xadiis euh, bi imaam muslim bi bu Omar ibn Ruwayba radiyallahu anhu këne kon lii day wane ne kon bu ñuy ñaan benn baaraam ngay joxoñ comme booy julli bi ngay tàllal di di ko bi ngay yëngal booy taay boobu ngay joxoñ ci kaw rek waaw loolu rek benn baaraam boobu noon ngay ñaane waaye loolu dañ ko loolu mu ne war raddahu wa ruddahu wa raddahu wa raddahu bi annahu innama warada fi lxatibi xaala alxutba imaam at delloo wax jooju ne waaye wax jooju dañ koy delloo ndax lan mbir mi dafa rot ci ki nga xam ne mooy xutbakat bi kiy def xutba xaal xutbati jamono ji muy xutba waaw voilà mu ne kon wa huwa zaahirun fi siyaaqi al-hadiis fala maana li tamassuki bihi fi man'i raf'i al fi ad maa subuutil axbaari bi mashru'iyatiha waaw mu ne moom imaam al-Hafiz ibn Hajar ginnaaw bi mu toxalee lii mu ne wa huwa zaahirun te li imaam at-Tabari wax nii dafa leer te imaam Umaaratu ibn Ru'ayba dafa leer dafa feeñ mooy li feeñ ci ni ñu nose xadiis bi ni mu tëddeen mooy dafa ñëw fekk ko ak yéeg minbar bi la ne yëkkati baaraamam di ñaan di ñaan yëkkati loxoom mu ne qabbaha Allahu haatayni al-yadayni mu ne loolu dafa leer que loolu xadiis bi li muy wax mooy ku taxaw ci kuy xutba taxaw ci kaw minbar di yëkkati loxoom loolu nag moo dul sunna kon nag mu ne lii leer na que ni looloo taxoon muy wax kon nag falaa maanaa amul maanaa mooy amul sens li tamassuki ñuy moy bihi ci xadiis bi fii ba man di ci tere raf'al yadayni fi du'a yëkkati loxo ci ñaan mooy lii du ta du du la ngaamukaayu kenn mooy dëgërul léegi nag am na leen affaire am na benn affaire benn masala boo xamante ne nii day poser boppam nga ne ma quel masala c'est quel masala ma ne la eh, xam nga xam nga buñ la nee buñ la nee <laughs> parce que loolu laaj la waaw mooy léegi se bon xam naa ne kon xutbakat bi moom moom du sunna mu mu taxaw di xutba di yëkkati loxo yi ci kaw waaw léegi léegi ñiy déglu nag ah ana ñiy déglu moom lan mooy ndayu ñuy déglu léegi ñiy déglu nag mu am ci boroom xam-xam yi ne <laughs> ah, ku mel ni boroom Tuhfatul Ahwadi imaam al Mubaarak Fuuri rahmatullah aleyhi eh, mu ne kon xadiis bi day day wal xadiisu yadullu ala karaahati raf'il yadayni ala al minbari xaala du'a waaw xadiis bi kon day tegtal ke yëkkati loxo ci kaw minbar booy ñaan day nekk loo xam ne kon lu ñu loo xam ne daal dañ koo sib mooy du ñu àgg nag banaan waaj c'est vrai saxaaba wi lim wax mooy ñaan <laughs> moom noonu lu gis de mais saxaaba yi noonu lañ meloon de ah gis nga ñun li ñu fi nekk di laan ndax lii lu ñu siblaak ñoo ñoom moom bu ñu gisee yonent ma lay saa saam li mu def ku def lu wuteeg loolu moom moom ñu ñu deg ñu ñu ñu wàcc la moom. te mooy ay ndax est-ce que lu ñu siblaak lu ñu kii laak lu lu lu ñu sopp laak fan la toll à conséquence ci loolu may def déedéet ñoom doonu ñoon def noonu de aloo ñoom moom ñoom moom dañ doon dañ doon kii bu baax. waaw gisee ko wuuteeg tarfatal ayni ñoom ñoo xamoon fal yahdari alladhina yuxaalifuuna am amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun azim azabun alim ñoom ñoo xam loolu dëgg-dëgg ñoo ko xam fal yahdar looloo tax say na fal yahdar na def attention qu'il fasse extrêmement attention qu'il fasse très attention alladhina gaa yi nga xamante nii yuxaalifuuna an amri dañuy wutee sunna yonent mi alayhi salaam lan la ñuy lan la ñuy lan lañuy ñuy courir yaa rabb ana lan lan mooy moo mooy mooy mooy mooy bi nga xam ne moo leen nar dal ci loolu an tusibahum musiba musiba bu rëy dal leen waaw musiba nag bépp gis nga bi gën a garaaw foofu mooy nga dem nag ba ñàkk ngëm yàlla parce que sunna yonent mi alayhi salaam boo leen commencé di doyadal ci di leen bàyyi day mujj ba mujj gis nga yi nga naan farata la noonu nga naan man moom luy farata rek da ngay mujj boo moytuwul yooyu ngay commencer yooyu ngay tàmbale tamit di doyadal ba boo yàggee noonu ngay continuer iblis di la yóbbaale ngay topp noonu ba dootoo deseti dara ci gëm yàlla xar xabbatu xardal minal iman dootoo ko am wal iyaadu billah moo tax fitna boobu mooy fitna gi gën a garaaw mooy nga mujj nekk yéefér génn ci diine ji ndax bari looy mooy sunna yonent mi alayhi salaatu salaam kon fal yaxdari moo tax Seydina Siddiq radiyallahu anhu mu ne man <laughs> amul benn sunna bu may yëg buy bu may dikkee ci yonent mi alayhi salaam lu dul dinaa ko jëfe ndax ragal fitna dal ma allahu akbar loolu awwalu rajulin fil islam ba'da nabiyhi sallallahu alayhi wa sallam man dama benn saxaaba ñemewuloon lool yonent bi saa saam circonstance tel def na nii man ñëw def le contraire xalaatuñu ko mais loolu bokkul woon sax en fait mooy xam nga possibilité liñ naan ay possibilité wu di ko xalaat kese ñoom loolu lañ amul waaw parce que gene boobu lañ dagg ci seen bopp bu yàgg ñun nag gis nga gene boobu noonu moom la ñuy dundal ay liñ koy nourrir ba moo tax gaa yi gis nga koor gii di jege gaam na ñoo xam ne ba ñu yëgee ne ndeke naa fi li taraawiix yi lu farata lañ ko bax ndax dañu jàppoon ne farata la mooy imaginer loolu mais mel ni xam sunna moom léegi day mujj nekk loo xam ne ngir ma bakko la naa xam sunna ngir dootuma ko def mais saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax kii wax wax jii ju tàng ji qabbahallahu haatayni al yadayni maa ay rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam de gisuma yonente mi alayhi salaatu salaam man Umaara ibn gisuma yonente mi salaam mu def lu dul nii waaw yushiru bi asabaha waaw léegi nag kon wax gi ginnaaw gi nga ne ma léegi ñëwal ci affaire ma ne yi bu ko defee sax ma tëje ko mooy léegi ñi nga xam ne ñooy ma mu mu ni ñuy jiite comme que imaam bi moom yëkkatiwul loxo buy xutba lii sunna kon mooy baaraam bi lay yëkkati di ñaan mu waaw léegi ñi ñuy jiite moom mooy ñuy déglu taxaw mu jàkkaarloog ñoom ñoom moom buy ñaan lu ñuy def dañu yëkkati seen loxo loolu nag dafa am ci boroom xam-xam yi ñu ne comme que comme hein comme daal imaam bi yëkkati fii nii hein Euh, moom yoonaluñ ko muy yëkkati loxoom di ñaan kon nag ñi nga xam ne ñoom ñooy ñiy déglu ñoom itam duñ leen yoonal ñuy yëkkati seen loxo bu imaam bi ñaan waaw léegi ñu ne léegi kon ñoom lenn daal lañuy def mooy bu dee ne istisqa la nag dafa ñëw ci xutba comme li dal yonent bi alei satu salaam ak kaw kaw bii mu dal benn imam bu boobaa la nit ñi di door a mën a yëkkati seen loxo bu imam bi yëkkatee loxo mu yëkkati seen loxo ndax ñoom moom la ñuy roy loolu wax la waaye mooy lahu waji wax jooju it manuñu ne wax ji bon wax ji bay c'est rien quoi ce n'est rien teg leen fële parce que loolu affaire imam bi la mooy mooy ne ki côté fiqh ketu fiqh la ñuy waxe de mooy wax boobu ci wàllu fiqh wax la joo xam ne am na am na loo xam ne vraiment du loo xam ne lu ñu mën a nangu la waaw mais waaw ku wax loolu yow dangay am xolu mais si ah moom fan la laytaayam bi na ne comme que imam bi ba ñu dàqooree ne moom kon moom xutba moom taxaw ci kaw minbar bi di tàllal loxo buy ñaan loolu du du du sunnaa yonent na lay sarsam kon nag ñi nga xam ne ñoom la war a jiite après dañ koo war a roy comme que yëkkatiwul loxo ay loxoom ñoom it waruñoo lëkkati suñu seen loxo loolu ku wax loolu mënuñu ko ŋàññi tamit waaye insha allahu taala waaleykum salaam ah, insha allahu taala mooy yëkkati bi mën naa nekk parce que lan pourquoi te loolu insha allah euh, mooy li gën pourquoi mooy ne lii nii kii di wax euh, Seydina Umaara ibn Ruwayba radiyallahu anhu xatiib bi lay wax kii xutba la wax kii xutba la wax moom te àttee kiy xutba ak àttee ki nga xam ne ñoom ñooy déglu bu yemuñu xam nga sànk wax naa leen ne nit ki ñi ñi nga xam ne ñooy déglu par exemple ci àttee ajjuma yu bari yu bokkale wuñu ko ah. mooy imaam bi moom man na di wax waaw man na wax ak kenn ci ñiy déglu hein mais kii déglu mooy ñoom seen biir mënuñu wax par exemple ñoom seen biir. soo ko bu dee am na loo xam ne imaam bi wax na ko bu xaw a lënt wala boog comme man ala yu mel nii moom mën na laaj loolu mën na ne mais seen biir mooy mooy liberté bi imaam bi am ci loolu ndax moom boo war a di wax ñeneen ñu noppi alors que acte bii nii kii li mu wax mooy ne dane yonent gisuma yonent ma la sa sa moom li doon wax mooy kii xutba léegi nag ñi nga xam ne ñooy déglu ñoom day des ci cosaan bi imaam al Bukhari yi doon wax sànq mooy këne te yonent ma lay sarsam fi ñu ko gis muy yëkkati loxoom bari na ci ñaan léegi nag nit ñi fii euh, comme que ñoom du mooy taxaw saxaaba bi radiyallahu anhu li mu li mu li mu ŋàññ mooy te gisul yonent ma lay sarsam def ko mooy taxaw ci kaw minbar bi di yëkkati loxo di ñaan mais du du li que ne maamu ñi muy jiite ñooñu lay ŋàññ moo tax insha allah li gën a dëgër mooy ne day des ci cosaan bi que ne kantaa ñoom mën nañu yëkkati seen loxo. waaw mën nañu yëkkati seen loxo ci ñaanu imaam bi eh, insha allahu taala wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu eh, ci kaw noonu jeexal nañu kon masala eh, bi jëm ci wàllu yëkkati loxo ci ñaan walillahi alhamdu wal minna muy masala boo xam ne <laughs> dafa siiw nag ci boroom xam-xam yi bon c'est vrai que en tout cas walilah alhamdu wal minna insha allah li imaam al Buxaari wax moo ci ne mooy ne mbir mi du ne dañuy tënk mbir yi ci li yonent mi alei satu salam bërëb yi ñu gis kese mais lu bari bërëb yu bari yi mu ko def mooy wane ne loolu mooy cosaan bi buñ gisee nag feneen foo xam ne dafa ñaan deful loolu bu boobaa la ñuy wax ne bu boobaa lañuy wax ne waaw fii nag kenn du ko fi def comme xutba ci kaw ki xutbakat bi bu newee ci kaw ci kaw minbar bi bu newee ci kaw min bar bi loolu moom du ñu yoonaluñu te du sunna na mi alayhi salaatu salaam comme li Seydina Umaara ibnu Ru'ayba wax nii bi gisee Bishr ibn Marwan alal minbari di yëkkati loxoom kon loolu mooy masala yooyu insha allahu taala nag ci eh, foofu la ñuy yem wallahu taala alam